kon ñu ngi woon tey ñu war a jël laaya bi nga xam ne mooy fukk ak ñaar bi muy douzième verset bi ci suñu boroom di waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu idaa naajaytumur rasuula faqaddimuu bayna yaday najwaakum sadaqa zaalikum xayrun lakum wa athar fa in lam tajiduu fa inna allaha gafuurun rahiim suñu boroom di wax nag ne ji wax ak jullit yi mu ne yaa ayyuhal amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggu ci seenu ngëm idaa naajaytumur rasuula bu ngeen ñëwatee di déeyaale ngir di wax ak yonem ci bi alayhi salaatu wassalaam giseek moom ngir di wax ak moom ar rasuula sama ndaw li sallallahu alayhi wa sallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa na ngeen jiital bala ngeen di ñëw di wax ak moom na ngeen joxe loo xamante ne nii na ngeen génne moo xam ne loo xam ne sarax bu ngeen koy jox moom nag du nekk loo xam ne sarax lay tudd de ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu dee li ñu xamee sarax ñun mooy nit ki di ko génn ngir def ko ngir fóotu ci boppam ak zakat loolu dagan moom moom nee na daganul ci man waaye mooy loo xam ne mooy loolu ngay joxe bala ngay mën a wax ak moom loolu nag suñu boroom da ko wàcce woon li mufassiruna di wax rahmatullahi alayhim ne naafiq yi dañ doon def ngir gene jullit ñi dañ doon def bari foofale bari ay tànk ci yonent mi alayhi salaatu salaam ba pare nag ngir jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoo soxla yonent mi alayhi salaatu salaam ñoom bu ñëwee fekk leen fa duñ am place te duñu am foo xamante ne fu ñu mën a wax ak moom la di rey temps bi noonu nag suñu waroon nag wàcce aaya bii ne leen nag ngir léegi nag ku fi ñëwati ngir wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam na nga jiital ci sa kanam bala ngay tàmbali na nga joxe dara zalika loy nag xayrun lakum moo gën ci yéen wa a sell sell fa in lam tajidu bu ngeen nag amu ngeen ko fa inna allaha yëg leen ne borom bi ghafurur rahim moom aji yéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la di ay bi wàccee nag naafiq yi dandu ndax ñoom duñu joxe seen dërëm ci dara ci ña nga xam ne nag ñooy waaye ñàkk ñi mbir mi xaw a diis ci ñoom ndax amuñu lu ñu joxe ñi nga xam ne am nañu ñoom ñoom daanaka moom waaye bii bi mu wàccee moom dafa wàcc rek daanaka suñu borom daal di koy nasaxal ci après ndax kenn jotu koo doxe moolu mooy li dëgër ranta li ñu jële ci al imaamu Mujaahid mu koy nettali ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa arda kene moom jote naa jox jot naa joxe joxe dara la moom mooy ki euh, ki njëkk a appliqué aaya bii di ma ko appliqué suñu borom daal di koy daal di koy nasaxal mooy abrogé ko dindi àtte bi yëkkati ko amatul loolu noonu wérul ndax imaamu Mujaahid jëlewul ci Seydina Ali radiyallahu anhu da dajeewul ak moom waaye naka noonu xadiis bi nga xam ne moom la ca imaam al-Qurtu al al al al at-Tirmidhi rahmatullah alayhi tamit indi daal di wul sor loolu it daal wul wér xadiis boobu daal di wir wér daa am ci càllale ñoo xam ne ay du'afa lañu loolu moom moo tax xadiis boobu noonu wérul nga xam ne mu ngi ko jële woon ci Sufyaan ibn Waki' loolu moom moom Sufyaan ibn Waki' wérul te kiñ ne moom Ali mi ngi ko jële ci Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom moomu it wérul comme li al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi wax ne fii xadiisihi nazar ne na moom moom moom ci xadiisam am na lees ci seet mooy dëgërul rek ndax teggin yu mag yee tax mu waxe ko noonu moom al imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi alayhi moom suñu boroom nag bi mu waxee loolu doon mu dindiwaat att bi ne ashfaqtum ndax da ngeen a nay walla boog ndax dafa diis ci yéen an tuqaddimu ngeen di jiital bay nay day najwaakum jiital seen seen wax yi ngeen di kàddu yi ngeen bëgg di jokkalanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam sadaqaat ndax diis ci yéen wala boog da da ngeen cee njàq wala ba da ngeen cee nekk woo xam ne da ngeen cee nay fa in lam tafalu bu deene manu ngeen ko wa taaballahu alaykum suñu waroom wàññil na leen dindil ne leen atte boobu ëndiwaan na leen fa aqimu salaa moo yëkkati na atte boobu fa aqimu salaa dee leen taxawal julli wa aatu zakata tay taxawal tay joxe li nga xam ne mooy zakat wa atiyu allah ta ngeen topp borom bi tabaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu borom bi tabaaraka wa ta'aala xabiirun aji xamaakoon la bimaa ta'maluuna ci li ngeen di jëf mu ne alam tara ila alladhiina tawallaw qawman mu ne xanaa gisu ngeen yéen jullit ñi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yow jullit bi ndax gisuloo ila alladina xool jëme ci ñi nga xam ne tawallaw ñu ngi ñu ngi parandoo di ut ay parandoo qawman di par ak ñoo xam ne qawman ay nit ñoo xam ne ghadiballahu alayhim boroom bi daf leena ndere sànjum yàlla dafa dal ci seen kaw ma hum minkum muy ci naafiq yi wax nii nga xam ne ñoom bokkuñu ca ña nga xamante ne mooy yéen jullit ñi wala minhum te bokkuñ ci yahuud yi nga xam ne ñoom ñooy almaghdubi alayhim ñoom ñi borom bi mere wa yahlifuuna ala alkadibi ba munaafiqiin leen nii ngeen mel ñuy waat ci loo xam ne leer na leen muy alxilful xamuus xam ne lii du dëgg ba pare ñu ñeme cee waat ni nii la demee wa hum te ñoom ya'lamuuna xam nañu addallahu lahum borom bi daal dina leen waajal préparer leen adaaban mbugal shadiidan mu tarataratar moo xam ne moom la leen dencal lëg de innahum dëgg-dëgg ñoom saaka ñaaw maa kaanu ya'maluuna li ñu doon jëf fii ci àddina ittaxadu aymaanahum junnatan fasaddu an sabiilillah ñoom naafiq yoo yële bu ñu leen waxee nag ñii ngeen mel comme ni leen ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon ne leen nan ngeen may ŋàññe yéen ñii wax ko kenn ci naafiq yi ak sa mbooloo mi mu dem ne may ma mu woowi leen laaj leen ñu woo leen ñu ñëw waatal ko ne ko waxuñu woon loolu loom la suñu boroom di wax nii ni ñu borom ne ittaxadu dañoo ay aymaanahum seen ngi ñi junnatan def ko bouclier def ko loo xam ne moom la ñuy protéger wu ngir bu ñu waxee mooy daal di wëlliif an sabilillahi li nga xam ne mooy ñu baare yoonu an sabi seen bopp an sabilillahi ci yoonu yàlla wi daal di koy bàyyi fële falahum ñeel na leen adabun bugul muhiinun boo xam ne da leen di doya dal suñu boroom ne nag lan tooniyaanhum amwaluhum wala awlaaduhum gis nga bés bu ma leen di mbugal nag ak fii ci àddina gis nga seen alal yi ñu fi am waaye seen doom yi ñu fa am du leen jariñ dara minallahi fa boroom bi shay'an dara dara dara ulaayika leen joxoñ bu sori asxaabun naari ñooy waa safara hum ñoom de fiihaa ca biir xaaliduuna la ñuy béel kañ la loolu la di xew mu ne yawma mooy bés mi nga xam ne yab'athuhumu allahu jamii'a ci la leen ba bi tabaaraka wa ta'aala di dekkil comme ni muy dekkilee nit ñëpp waaye rawatina ñoom naafiq yi ñoom ñëpp fa yahlifuuna lahu ñu koy waatal naan borom bi wallahi ñun de ci njub lañ ne woon masu ñoo nekk naafiq kamaa keem ni nga xam ne yahlifuuna lakum lañ leen doon lañ di waatal yéen àddina gis nga mooy loolu la waxoon nañ la état bu yawmal qiyaam yi moo am bërëb yoo xam ne nit ci day mën a wax am yoo xam ne bay miin am yu di miin di niim ne ne deful lii am koo xam ne du mën a wax ak yooyu yëpp yooyu leeraloon nañ ko léegi nag fii nag moom ñuy waatal boroom di ne ko wax dëgg ñun waat nañ ci yàlla ne yow mii lañ gëmoon nekku ñu nay naafiq de ba pare nag wa yahsabuna ñu jàpp njortul annahum kana ñoom ala shay'in seen waat googu teg tax nañu ngi ci dara ala suñu boroom ne ala waawi ala yëgu ngeen ma yëgal leen gaa yooyu gële di naafiq yooyu humul kaadibuuna ñooy expliquer kat yi ñooy waxkatu lu amul yi mu ne boo gisee ñu mel nii nag mooy istahwada alayhimu shaytaan shaytaane moom moo peek daal di noot li nga xam ne mooy seen xol yeeg seen lépp seen yëngu yeeg seen dal yi fa ansaahum zikrallah mu fàttale leen li mu fàtteloo leen li nga xam ne mooy di tudd seen borom ta di ko fàttale ko ulaa'ika gaa yoo yële hizbu shaytaan ñooy parti ñi nga xam ne ñoo ànd ak shaytaane alaa waawi alaa yëgu ngeen yëgal leen inna hizba shaytaani dëgg-dëgg li parti saytaane ak ña nekk ca partem hum gaa yu yelal xaasiruna ñoo ñi terta inna alladhina yuhaadduuna allaha wa rasulahu suñu borom ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy noonoog borom bi di wuteeg moom ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ulaayika gaa yoo yële fil adallina bokk nañ ci mboolem te ñoom dëgg-dëgg sax ñooy ñi torox ñooy ñi doya di dëgg-dëgg-dëgg kataballaahu borom bi daal dinay dogal bind ca lawhul mahfuz ne la aghlibanna man maay noot ana man wa rusuli ak sama ndaw yi alayhimu salaatu wassalaam inna allah dëgg-dëgg borom bi qawiyyun aka moo am kattan azizun ta moo noot ci ngiiram muy jeexal nag verset bu mujj bi di laaya bu mujj bi mu ne laa tajidu qawman doo fekk mukk ay nit ñoo xam ne yoo xam ne yu'minuuna gëm nañu billaahi gëm borom bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxir ak bés pénc yuwaadduuna man haadda allaha wa rasulahu ñuy allié wu di sopp sopp di sopp ñi nga xam ne dañoo noonoo tey wuteeg borom bi tabaaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bi comme ni ko naafiqi di defe ñooñu loolu day wane na gëmuñu ndax doo fekk ñu gëm yàlla gëm des penc di di sopp ñi nga xam ne dañoo noonoon yàlla di ko weddi te tamit di ko noonoon moom di wuteeg moom walaw kaanu même bu dee ne mbooloo yoo yële ñu noonool ñu sopp leen dañoo nekk ñoo xam ne abaahum seen baay lañ aw abaahum wala seeni doom lañ aw abnaahum wala seen doom yi lañu aw ixwaanahum wala ñu nekk seeni frère seen mag wala seen rakk aw ashiratahum wala mu nekk seen famille même bu dee loolu la sax bu ñu wuteeg bu ñu moom bu ñu gëmul yàlla ñoom bu ñu fi nekk di leen sopp de di wuteek boroom di ñu leen di sopp mukk ulaayika mu ne gaa yi na ni gaa nii kataba fi qulubihimul iman moom la borom bi kaste daal di bind waaye ne ci mooy ci seen xol yi al imaan ngëm yàlla goo xam ne rëngi-rëngi du ko dugg wa ayyadahum mu di mu dëgëral leen bi ruuhin minhu ci loo xamante ne alquran gu tukkee ci moom waaye ci ndimbal goo xam ne gu tukkee ci borom bi waaye ay malaata yoo xam ne yoo xam ne ci boroom bi la ñuy jóge di ko dëgëral muy ar ruux waaye loolu yëpp mooy day tekki ruux ndimbal ak alquran ak yëpp wa yudxiluhum mu daal di leen dugal jannatina aljana bu ñëwee fii jannatina aljana yoo xam ne tajri dina daw min tahtiha caronam al anhaaru xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax de radiyallahu anhum borom bi daal dina leen gërëm ak liñ fi newe woon waradu anhu ñoom it gërëm nañu wàcc waay bi leen seen borom wàcce ëllëg aljana yoo yële ulaayika mu ne gaa yoo yële xizbullah ñii ñooy parti bi yàlla de ñooy paranooy yàlla yi alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen